radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam. fil baabi saalis baabu sabr. wa an abii abdillahi xabbaab ibnil aratti radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala shakawna ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa huwa mutawassidun burdatan lahu fi dhillil ka'ba faqulna ala tastansiru Allaha lana ala tastansiru lana ala tad'u lana faqala qad kaana man qablakum yu'khadhu ar-rajulu fayuhfaru lahu fil ard fa yuj'alu fiihaa thumma yu'taa bil-minshaar fa yuwada'u 'alaa ra'sihi fa yuj'alu nisfayn wa yumshatu bi-amshaatil hadiidi maa duuna lahmihi wa 'azmihi maa yasudduhu dhaalika 'an diinihi wallaahi layutimmanna Allaahu haadhal amra hattaa yasiira ar-raakibu min San'aa ilaa Hadramawt min Sanaa ilaa Hadramawta laa yaxaafu illa Allaha wadh-dhi'ba alaa ghanamihi walaakinnakum tasta'jiluun rawaahu al-Buxaari rahimahullah wa fii riwaaya wa huwa mutawassidu burdatan wa qad laqiinaa mina al-mushrikiina shidda kon al-imaamu an-Nawawi rahimahullahu taala muy ñëw ci xadis li nga xam ne mooy ñeent fukkeel bi ak benn mooy xadis quarante et ci jotaay bi ñu génn gisoon nañ xadis Mawlana Anas ibn Malik radiyallahu taala ah, anhu wa arda bi nga xamante ne nii ci la doon wax naan bu kenn ci yéen di li nga xam ne mooy ak faatu waaw bu amee daal ba mbir yi ndax ndax ak lor loru àddina daal mbiru àddina gu ko dal déedéet waaye daal ku dem ba manoo amoo loo def daal ba mbir mi daal tar na lool na borom bi yàlla na ma dundal fekk yow mi xam man xaw ma que dund des di dund de moo gën ci man waaye nga faat ma fekk yow mi xam borom bi tabaaraka wa xam nga ne mooy nga faat ma moo gën ci man kon nag tey mu indi beneen xadis muy numéro 41 mooy xadisu saydina wa mawlana mu ne wa an abi abdillah mu ngi koy jële ci bàyyi abdillah noonu la saxaaba bi radiyallahu taala anhu wa ardah looloo doon dàkkantalam nan la tuddoo mu ne xabaab ibn al arati muy saydina xabaab ibn al arat ibn jandala ibn saad ibn xuzayma abu abdillah am ñu ne abu abdillah bii am na ñu ne abu yahya nga xam ne at-tamimi az-zuhri moom dafa ne woon makka amoon alliance ak ñoom waaye bokkul woon ci seen biir waaw bokkoon ci ñu njëkk a gëm yonent bi alayhi salaatu wassalaam moom euh, seydina xabaab nii moo xam ne waa banu zuhra ñoo doon ay njaati géem Euh, léegi moom bokk nañ ci mbugal yu tar yi nga xam ne comme yañ doon teg ñu mel ni ñoom Seydina Bilal radiyallahu anhu ñoom Seydina Ammar moom mii ci ñooñu la bokk waaw mooy ñi nga xam ne al-mustad'afun ñi nga xam ne borom euh, waa Makka waa Quraysh dañ leen doon teg ay xeeti mbugal ndax gëm gi ñu gëm alayhi salaatu wassalaam léegi nag moom moomu Seydina Xabbaab radiyallahu anhu Euh, dund na nag ba mu ngi génn àddina ci xilaafa sayyidina Ali ibn Abi Talib euh, asadullah al-ghalibi radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah léegi mu ne wa an abi Kufa googu la ne woon Kufa fa la génn àddina moom Seydina Xabbaab ibn al fekk jamono yooyu Seydina Ali nga foon mais dafa génnoon bi muy ñibbisi ci la ci buntu bi la gis benn bàmmeel ñu ne ko ah sa mbokk mi de euh, Xabbaab ibn al moo génn àddina bañ denc ko fii kon nag mu ngi noon mu ne wa an abi abdillah mu ngi jële ci bàyyi abdillah di xabaab ibn al arak di sayyidina xabaab ibn al arak annahu qaala radiyallahu anhu yal na borom bi kontaan ci annahu qaala mu ne shakawna ila rasulillah dañoo jàmbat ñëw ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam bon daal di koy jàmbat jàmbat ko lan li nga xam ne moo leen di dal waaw wa huwa moo tax imaamu Nawawi dina indi beneen riwaaya ba ca suuf ah ne wa qad laqiina min al mushrikiina shidda te boobu jotoon nañu ah ci mushrikuuna Quraysh yi ak tar-tar ay mbugal yu ñu doon teg léegi nag bi mbugal yi taree ci lañ ñëw nag di jàmbat ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam ah di ko jàmbat di ko wax daal li nga xam ne daal moo leen dal ci metti ci nga xam ne moom la leen Qurayshin waaw ak ñi nga xamante ne nii ñoo ànd ak ñoom di leen teg ci xeetu mbugal yu tar ñu ñëw nag di ko jàmbat yonent bi alayhi salaatu wassalaam waaw mu ne biñ ñëwee di ko jàmbat wa huwa mutawassidun mu ngi jëloon mu ngi njege naa yoo woon burdatan lahu fi dhillil kaaba fii boobu gàddaay amagul boobu ñu ngi woon Quraysh waaw haythu Abu Jahlin wa man tabi'ahu fa nga xamante ne nii fala Abu Jahl Jahl waaw newoon ah ak ñi nga xam ne ñoo àndoon ak moom ci caaxaan yañ newoon di di teg ay xeeti mbugal ñi nga xamante ne nii ñooy ñii ashaddu durran ah min al a'da Abu Lahab waaw boo ñooñu boroom xilaas doon lim mooy gaa yu yiis yooyu fa ne woon temps yooyu di def seen seenu manin ci lu bon léegi nag bi mu taree ñu ñëw di ko jàmbat yonentu Yàlla saa saam fekk ko nee na ñu ko fekk ci keru kaaba mooy kaaba ji am na nu naaj yuy demee fu muy laale yenn côté beneen côté bi day am ker yonentu Yàlla saa saam dafa tàngoon dër mu ngi nekk ci wet gi nga xam ne dafa am ci keru peggu kaaba ji ci ker gi dal daldi tëdd kii nu gegenoo mutawassid mooy jaala wisaadatan burda waaw dafa jël burdu burdu mooy yére yi nga xam ne moom la ñuy sol burdu ah daal di koy gegenoo waaw léegi fii zillil kaaba ci ci ci ci ci ci keru kaaba gi zaadaha llahu sharafa fa qulnaa ñu ne ko ala tastansiru lana waaw waaye yonent bi alayhi salaam mais doo ñu ñaanal ndax doo ñu ñaanal njégg doo ñu ñaanal dimbal sa borom mooy ñaanal ñu sa borom mu dimbali ñu nag may ñu ngañaay may ñu dimbal ci kaw ñi nga xam ne ñooy yéeféru Quraysh yi lii nga xam ne ñoom ñu koy teg ci ay métit ala tastansirul lanaa waa yonent bi alayhi salaam maa doo ñu doo ñu ñaanal rek mu suñu borom mu may ñu dimbal dimbali ñu xettali ñu ci yéefér yi ala tad'u lana waaye yonent bi saa saa ndax doo ñaanal yonent bi sa sa borom mu mu dimbali ñu waaw mooy ñëw nañ di jàmbat métit yi leen Quraysh di teg fa qaala nee na yonent bi alayhi salaatu ne waaw mooy daal euh, li liñ ko ñii saxaabaan yi ñëw di laaj euh, neexu ko noonu waaw parce que lim leen di nettali moo tax am na ci beneen riwaaya dane yonent bi alayhi salaatu wassalaam bi nga xam ne ki lañ ko wax loolu le fa qa'ada wa huwa muhmarru wajhu waaw mu jekk mooy dafa tëddoon loolooy wane na kon dafa tëddoon ci teggu kaaba gi waaw daal di gegenoo li nga xam ne mooy burdaam la tegoon comme oreiller ñii ñëw naan ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam ndax doo ñu ñaanal yàlla mu dimbali ñu doo ñu ñaanal yàlla yonent bi alayhi salaatu wassalaam jóg jekki toog wa huwa dawa muhmarru wajha wajha xar kanam gaa ngi xonq waaw boo tax leen ci mufass ki tafsir kat eh, kii ma <laughs> sarakatu hadith <laughs> ñu ne loolu day tekki amaana mooy da doon nelaw ñu yee ko fekk xar kanam gi xonq walla mooy dafa mer ci liñ ko wax mooy rafetloowul daal li nga xam ne ñii jàmbat gi ñuy jàmbat waaw léegi nag lan moo waral kon loolu le mu ne buñ ñëwee ci riwaay nekk boo riwaay biñ nekk bi imaamu Nawawi indi fii indiwul fa qa'ada wa huwa muhmarrun wajhuhu waaw kon biñ ne qaala ataloo lana fa qaala yonentu saam ne leen kon dafa tëddoon jóg mu ne leen qad kaana man qablakum mu ne qad dëgg-dëgg kaana nekkoon na man qablakum ñi leen jiitu woon ci yoon wii ci yoonul islaam wii waaw te gëmoon ko te téewoon ko yuxadu rajul waaw mu ne gis nga ci peuple yoo yële hein dañ doon jàpp koo xam ne moom lislaamam ngëm yàllaam moo moom la moo ko ñor moom la téye ñu jàpp ko ngir mu génn ci diine ji di ko teg yi xeeti mbugal yu mel nii ma leen di liiwal yonent bi alayhi salaam fa yuhsaru la fil ard ñu daal di koy gasal ngandum tàmb ci suuf si dañuy gas dugal ko ci biir dugal ko ci biir ba ba mu des li nga xam ne mooy bopp bi waaw nga xam ne du mën a yëngu suul nañ loxo yi tànk yeeg lépp ci biir waaw léegi nag lu ñuy def fa yuj'alu fiha gaa yi jël ko dugal ko ci biir ci kàmb gi nga xam ne moom lañ gas thumma yu'ta bil minshar ginnaaw gi ñu indi benn si gisoon nañ ko fan yële minshar bii <laughs> minshar wax nañ la benn la ñu indi benn minshar benn si fa yudau ala ra'si teg ko fi nga xam ne mooy diggu bopp bi gisoon nañ xale bi ah ka ko doon jàngal raahib ba ak silmaxa ba nekkoon ca buur doon nekk ak buur ba gëmoon ñoom noonu lañ leen defoon keroog ah ci xadiisu ashaabul uxduud ña buur ba doon taal kàmb ya ci safara di leen fa sànni lu mel noonu lii lëg la waaw kooku buñ ko dugalee ci biir kàmb boo gëlee suul ko war def bopp bi fa yujalu fiha ñu dugal ko indi si bi nag fa yudaw ala rasi ñu teg ko ci kàngu bopp bi ci diggu bopp bi waaw fa yujalu nisfayn mooy dañuy siye kay di siye di def waaw di siye bopp bi waaw ba ni waa ji di ñaari xaaj waaw dañ koy siye ba mu jeex ba mu nekk ñaar waaw nga gis xam ne moom nan la ñuy def wa yumshatu bil amshat waaw dañuy jël li nga xamante ne nii moom ñoom moom ay peñe la ñuy jël peñe yoo xam ne ci feer la bi amshatil hadid wa yumshatu wa yumshatu bi amshatil hadid ma duna lahmihi wa 'azmihi waaw ba pare gaa yi gaa yi yéeféer yi seenu mbox nañ doon def gaa yi buñ la xar peñe la ñuy tàngal see nga koy gis taal buy buy boñ ñu jël ay peñe yoo xam ne weñ la weñ weñ ay boros yoo xam ne ki weñ la ñu tàngal ko moom tàng jër nga gis ni mu xonqe ñu ne la génnal sa diine bàyyil diine ji nga nekk yonent sàngam bi ngay naan moom ngay àndal génnal ci ay mbiram weddil duggaat ci li nga newoon comme niñ ko doon waxee ñu doon tudd sànq ñu bañ ñu jël wa yumshatu bi amshaatil hadiid ñu jël peñe yooyu ci nga xam ne tàngal nañ leen bañ xonq cooy ba xonq cooy ñu koy ñu ah ñu leen koy peñe ci bopp ma duuna lahmihi wa azmihi waaw nga gis ni peñe bi di dugge ci yaram bi suux bi suux bi ah xool nañ la nit suux la ñuy wax dañu wax yàpp suux bi bopp bi ni ko ni mu koy ñoree wa azmihi ak yax yi nga gis ni muy tracé ah suuxu bopp bi pou bi dem bay laal li nga xam ne mooy yaxu bopp bi teewul gaa yi di ko di ko gën a riis waaw di ko xëcc bu baax muy ñori waaw muy ñori derbaak loolu bay laal yax yi waaw mu ne te malgré lii ñu def nit kii maa yasudduhu zalika an diine lii taxul mu wëlbatiku bàyyi diineem mukk détourné wu ko ci diineem mukk waawow teewul mukk ñu bàyyi ne boo ñun gëmatuñu déedéet waaw kon nag yëg leen yéen ñii li ma wax mooy comme si da leen wax yéen àgg gaa yi àgg gu ñëw yéen foofu Quraysh wallahi qad azzabu wa azzabu mbugal nañu mbugalati mbugalati waaye yu bon yi moom dafa ah mooy def nañ nag yu meloon waaw parce que quand même xaw nañoo niroo mais ñii ñoo gënoon a garaaw xam ñoo gënoon a cruel ñii ñoo gënoon a criminel yaa ngi imaginer si teg ko ci diggu bok nit di ko siyee ba mu nekk ñaar xar ñaar nga jël ay pexe yoo xam ne ci feer ay ay ay ay ay ay ay ay saa luy koom ma ne la koom waaw koom comme que man damaa xaw a yàgg xam naa moo tax koom <laughs> <laughs> façon peñe la <laughs> borom karaw yu bari yi léeg-léeg ñoo ko doon di ko di ko karaw yu bari pe bu bari peñe yu ndaw yii nii peñe yooyu du ci baax daanaka peñe buñ ko dugalee sax day réer ci biir karaw gi tellement karaw gi daa bari léegi nag koom moom ci feer la doon nekk ci ay weñ. léegi jàppukaay bi kaw su lay doon ah comme comme comme genre nu mu tuddati euh, waaja genre fourchette fourchette bi ñuy lekke mais pas bu pas day mel day gudde noonu non <laughs> pas day am fii ngay jàpp booy lekk non mooy ne bur la bëñ yi ni muy def fii ba bëñ yi boobu ah après. Euh, day gudd nag bu ko defee nit ki da koy mën a dugal ci bopp bi di ko mën a peñe ci loo xam ne moom dina mën a téye ca kaw ci ci fi xam ne euh, kaw su la muy peñe bopp bi noonu di ko kóom yu mel noonu nag lañ doon jël gaa yi di ko tàngal bam bam tàng jër ñu koy ñori bopp gaa yi waaw waaw kon nag mu ngi nii mu ne ñi leen fi jiitu woon de lii lañ leen doon def te amul kenn koo xam ne tax na loolu metti yooyu tax na mu mu mu renier génn ci diineem bàyyi diineem amul yeneen tu ware sa sa am ne leen wallahi la yutimmanna allahu hadha al amra hatta yasira ar-rakibu min san'aa ila hadramawt la yaxaafu illa allah wa dhi'ba ala ghanamihi waaw mu ne wallahi maa ngi waat man rasulullah sallallahu alayhi wa sallam la yutimmanna allahu hada al amr wat naa ne borom bi tabaaraka wa taala dina mottali te dina matal gis nga diineem ji mu ma jox muy diinal xaq soobu waay wii tëralin wii modd bii bii mu ma jox ne li yuzhirahu ala ad-diini kulli walaw kariha al-mushrikuun waaw ngir mu feeñ dalaa jox huwa alladhi arsalahu iz arsala rasulahu bil huda wa diinil haqq li yuzhirahu ala diini kulli suñu boroom ne moom mooy ki nga xam ne arsala moo yónni rasulahu ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam waaw bil huda bon ci jaarale loo muy l'islam gi muy alquran gi waaw li yudira bil huda wa diinil haqq waaw wa diinil haqq ak diine sóobuwaat yi nga xam ne mooy sóobuwaayu dëgg waaw li yuzhirahu ala diini kulli ngir lan mu daldi def mu feeñe feeti kaw lépp def ko bu féete lépp kaw noot lépp ci modd bi yi am ci kaw suuf yépp waaw wa kafaa billahi shahida bu dee ca suuratul fath te nag boroom bi doy na seede moom mi moom mi nga xam ne moo joxe dig bi wallahi lii dina am waaw bu dee ca suuratu saf huwa alladhi arsala rasulahu bilhuda wa diinil haqq liyudhhirahu ala diini kullihi walaw karihal mushrikuun boroom bi mooy ki nga xam ne huwa moom mooy ki yónni ndawam bii di sallallahu alayhi wa sallam bil huda jaare ko ci njub wa diinil xaqi ak soobi win tëralin wii di nga xam ne mooy dëgg di tukkee ci kii dëgg di borom bi tabaaraka mu jaare ko ci sayyidina muhammad nii nga xam ne mooy dëgg wa muhammadul xaq wal anbiyaa'u xaq war rusulu xaq wal qur'aanu xaq waaw kon nag li yuzhirahu ngir mu feeñal ko mu féete kaw leneen noot leneen lu moom ala diini ci mode de vie yi am ci kaw suuf yépp wala karihal mushrikuun même bu dee ne lii borom bi ne looloo tax bu yónni yonent bi day bilaagaal xolu yéefir yi bokkaalekat yi neexu leen même bu dee neexu leen lii way am waaw tax l'islam saa su ne génération bu ne dañ koy xeex waaye laaya bii moo taxaw kanam ndax huwa wa'dullah wa lan yuxlifa allahu wa'dahu lii mooy diggéb tabaaraka wa taala du wute mukk li mu dige waaw kon nag yonent bi alayhi salaatu salaam kon nag ne wallahi maa ngi wat ci yàlla ne la yutimmanna allahu hada al-amr wat naa ci borom bi tabaaraka wa taala kene moom moom di sama borom dina matal diina ñi soomuwin wi tëralin wi mu ma jox muy lislaam waaw hatta ba yasiira raakibu ki nga xam ne dafa war ki nga xam ne daa yéeg di voyage dina war gëléemam wala mbaamam wala fasam wala otoom wala bu mu man di war façon yi nga xam ne ñooy xew waaw min Sanaa jóge Sanaa boroom xam-xam yi ne ndax ñaari Sanaa wa Sanaa u Shaami ak Sanaa ul Yamani Sanaa bu Shaam ak bu bu Yaman ak sana ak sana bi nga xam ne moo nekk Sham nga xam ne foofu dañ ne dañ ko fa tudde ndax ñu bari ñu ay dëkk ñu jóge woon Yaman ñoo fa dëkkoon ñu tudde foofu Sanaa ca Sham mu ne dina jóge foofu ilaa Hadramawt dem beneen ville bu mag bi nekk Yaman nekk ci sit bi muy Hadramawt waaw dina fa dem jóge foofu dem déplacement boobu yépp laa yaxaafu lu ragal illa allah borom bi tabaaraka wa taala kese lay am ragal moom rek lay ragal waaw dootul am yéeféer yu fiy taxawaalu di sonal way ngëm yàlla yi bala ngaa julli fu nekk nga yërdu fa di xool est-ce que kuffaar yi du ñu ma gis ngir fitnaal ma ci sama diine déedéet waaye dootuñ leen wër di leen wër ci mbedd yi waaw di teg ay check point ay check point mooy ay barrage filtrant di xaar képp koo xam ne gëm nga yonent bi saa saam ñu duma comme ni ko waa Quraysh dafa woon bi nit ñuy gàddaay ñun ñu daal di yónni seen gaa yi daal di leen lâché ci mbedd yi ngir képp ku fi nar a génn naan da koy fekk ji jàpp leen ko torturer ko andi leen ko fii comme na Aba Jahlin daal di woon def ak mbokkam al-Harith ibn Hisham bi nga xam ne moom mujj na tuub sax radiyallahu anhu waaw bi nga xam ne ci lañ jàpp seen kañ bokkaloon ndey dem indiwaat ko fexe ba jële ko Medina indiwaat ko waaw ci ay waxi waxi nar yuñ ko doon wax ngir naan ko sayay yaay no bokku bokk yaay ah waaw Ayyash Ayyash radiyallahu anhu moom bokku Abu Jahl na bokk yaay ak al-Harith mais bokkuñ papa ñoom ñu fexe ba mu gàddaayee Ayyash ibn Abi Rabi'a sa waay gaa yi fexe ba dem ba foofu Abu Jahl nag frère bi al-Harith ibn Hisham Abu Jahl ibn Hisham waaw ñu dem jëli ko fexe ba nax ko ba Seydina Omar wax moom ne ko ay yaas gaa yi ay ay kàcckat lañ Abu Jahl mi di ñëwee Medina di wax ak moom ngir mu ñibbisi naan ko sa yaay de mu nga Makka nee na du lekk mooy suñu yaay moom Abu Jahl nag al Haaris <laughs> ak ay yaas naan ko nee na du lekk dootul naaj ci naaj wi lay toog dootul ker looti dara fekk gisaatu la Abu Jahl Seydina Omar ne waxul dëgg gis nga Abu Jahl mi ak alxaaris bi ay kàccikat yu mag lañ gis nga sa yaay bu ko tiiñu matta yi sonaloon ak tàngooru matta yi dina dem kerlu gi ñii dañ laa bëgg na xam ah, pièce lañ la ngir delloo la mais comme que yaayam lañ ko tuddal xol bi tooy waaw mu ne ko Seydina war ne ko ah radiyallahu waaw bu dee nag manoo lu dul topp leen jëlal sama gëléem gii moo gën a gaaw ci gëléem yi bu leen wóolu ne ñii yow moom lu man di am bul wàcc gëléem bi boo demee ba ci yoon wi gisoo lu la leer rek dàq ko boo ko dàqee boo xam na Medina dina fi ñëwal boppam teg te bu xasee tegu ci yoon bi kenn manu koo dàq waaw. Ayyaas def teg ko benn dil daal di koy nax dem ci yoon wi ne <laughs> waa ñun de gi nga benn gëléem lañ indi bi nga xam ne dañ ciy kii ciy awantoo gëléem gi de daa sonn ñu dimbali ndax kii rek. moom itam xam naa fàtte la ko Seydina Omar waxoon radiyallahu mu wàcc bi mu wàccee rek Abu Jahlin tëb ci kawam ak alxaaris kay ne ko këtëm téye ko ko yeew ko ba mu ba mu ne ŋodd <laughs> ñu teg ko ci seet taw gëléem bi ah yóbbaale gëléem gëléem nga jiital dugg Makka bi ñuy dugg Makka Abu Jahlin naan hakaza taf'alu bi sufahaa'ikum ya ahla Makka waaw naan comme gis ngeen ñi ñu def ayaas <laughs> suñu frère bii doon dox dox lu di dem nan day gëm ay diine gis nga nii ñu def ba fu xar ci ko fële yàq li dem fa andiw ko naka nii fafaalu day leen def yéen waa Makka man Abu Jahl sayyidu hadha al-wadi maa leen koy wax sa di di di sangu xulu Makka lu mel nii dee leen ko def ñi nga xam ne seen bopp yi daa defee di boo tax ñuy gëm Seydina Muhammad wal a'yadu billah sallallahu alayhi wa sallam <laughs> waaw <laughs> dañoo wéradi dañoo manque wiis ku gëm rek mooy manque nga wis ñoom noonu lañ ko jàppoon ñu ne rek dee leen def ji kon noonu noonu nga xam ne gaa yi doon tiit fu ne waaw te waxoon nañ la fan yële bi wallahu ya'simuka minan nas waa Makka ci boppam ñoo doon tëkku jullit ñi waaw même bi ñu gàddaayee dañ leen doon tëkku Medina ne leen dinañ leen fa fekk dinañ leen rey am ay gàngoor yuy jóge Makka ay nit yuy ñëw ngir fàtt Yonent bi alayhi salaatu wa salaam waaw yépp mu démasqué leen bi izni rabbihi tabaaraka wa ta'ala waaw yonent bi alayhi salaatu salaam bii mu ngi Makka amul gàddaay dara mu xam loo boroom bi nga xam ne moo ko wax fii ci laay yi ñu gis ak yeneen yu bari ci alxuraan moom du dute ci loolu moo tax mu ne saxaabaan yi ñëw di ko jàmbat yëg leen ne ñi leen ci jiitoon doon leen teg lu dina metti yéen li ngeen di dal waaye maa ngi wat ci yàlla ne borom bi dina mottali te dina matal diina ji ma tàmbali fii dina mat sëkk ba nit ki ci fii nii ba nit dina war jóge Sanaa moo am Sanaa Sham muy ca Syrie ila Hadramaut def ba Yaman ca sudu Yaman wala Sanaa bi nga xam ne moo nekk Yaman bi Sanaa def ba Hadramaut loolu yëpp sori na waaw laa yaxaafu illa allah du ragal ku dul yàlla doon am yéefér bu muy tiit naan ha sama diine wóorul fii ma ko fiy appliqué loolu dootul am du ragal ku dul boroomam wa zikba ala ghanam boo amee leneen lu muy ragal mooy till yi ak njaay àll yi nga xam ne boo yoree sa xar say gëléem ak yooyu ah ñoom mën nañ cee fàdd ndax ñoolu taxul ñuy wax ñoom moom ñu ngi fi àll bi moom waaw ñooñu du ñoon ñoo lay teree doxal sa diine waaye yéeféer yi ne fii loolu dina dej ba nit dina jóge Sanaa dem Hadramaw te du ragal illa Allah wa dhi'ba ala ghanamihi waaw walaakinnakum yeneen tubaab saa saam tegal leen ci ne leen walaakinnakum waaye yéen ñii ñëw di ma jàmbat tasta'jiluna da ngeen a yàkkamti waaw da ngeen a yàkkamti moo tax muñu bu ngeen lu bari. wallahi ñi leen jiitu woon ñam nañ lu gën a metti li ngeen ñam te jàmbatuñu woon d'ailleurs bañ ñëwee sax ngir faat seen bakkan dañoo nangu ñu jël seen bakkan beteeg seen diine waaye yéen da ngeen a yàkkamti waaye yëg leen ne mooy ne lii ma leen wax mooy am fii nii yépp l'islam bi ko moom yi waaw <laughs> hatta yasira rakib pas oto oto oto lool oto muy wax nii c'est des quelques années après bi muy wax lii gàddaayagul mais ñaata lañ ci teg gàddaay bi am bi mu gàddaayee fathu Makka kañ la l'an huit bi mu gàddaayee juróom ñetti at lañ ci teg suñu borom def mu mu ubbi Makka allah waaw waaw Makka nekk daarul islam kërug l'islam kenn dootu fa nekk mu teg fa gouverneur Attab ibn Asir radiyallahu ta'ala anhu muy jiite Makka yoral ko mbir yi foofu Makka kenn ne moo tax ba nit ke ñëwee naan damaa bëgg gàddaay yonent sallallahu alayhi ne la hijrata ba'da al amatul gàddaay bi tukki bi jóge Makkatal Mukarrama zaadaha Allahu ndax rawal sa diine ndax fanoo ko fee def dina Medina amatul ndax Makka mujj na nekk daaru amnin wa amaan daarul islam wa daarus salaama allah borom bi def na borom nag kër kóolute waaw kër gu sell kërub